imaam abu daawud imaam muslim imaamu abu daawuda as-sijistaani na ko noonu imaam an-nasaa'i borom musaan masaanid yi it daal dinañu koy solo waaw eh, parce que eh, ki ki ki walla baax na noonu <laughs> baax na noonu da dañ ne dañu solo hmm? ak ak seen sëriña ñoom ñaar imaam muslim ak imaam abu daawud imaamu ahmad rahmatullah alayhi imaam muslim xoola muslim bi imaamu muslim ibn muslim ibn al-hajjaj al-qushayri rahmatullah alayhi mu wa haddathana abu bakr ibn abi shayba abu bakr ibn abi shayba sëriñam bu mag bopp xaala mu ne xaddatana abdullah ibn idris mooñu mu ne nettali nañu abdullah ibn idris an xusayn mu jële ci xusayn an umaaratu ibn ruwayba umaaratu ibn ruwayba mi saxaaba la woon radiyallahu anhu annahu qaala qaala dane qaala mu ne raa bishran bishra ibn marwan ala al minbari dafa gis bishra ibn marwan déglul bu baax hadis bi ah bu baax dafa gis Bishr ibn Marwan ibn Marwan nag Bishr ibn Marwan eh, ibn Marwan mi gouverneur la woon fële ca Basra waaw mooy Marwan ibn al-Hakam Marwan ibn al-Hakam mi gisoon keroog mook Maxrama mook eh, kii alhamdulilah doomi Maxrama bi hmm? doomi Maxrama bi Euh, tomba fàtte turam al Miswar ibn Maxrama voilà miñ gisoon ñu doon nettali keroog ci xadiis bi naan sax imaam Buxaari rahmatullahi alayhi Marwan ibn al-Hakam l'ancien gouverneur de Médine te ne woon xalifa moo ubbi woon l'ère des Marwanides ci Omeyyades yi moom moo jur kii waaw muy Bishr ibn Marwan ibn al-Hakam ibn al-As ni Abdi Manaf al-Qurashi moom nag dama ne woon gouverneur la woon bi l'an 71 dafa ne woon gouverneur Kufa ginnaaw ba ñu faatee Mus'ab ibn Zubayr léegi nag moom ñu jox ko dañ ko dafa ne woon gouverneur Kufa ñu dollil ko ci Basra waaw l'an 73 léegi parce que bon Basra après ka fa ne woon dañ ko dañ koo dégradé woon dañ ko dégradé nag daal dafay teg Bishr mii léegi nag euh, léegi nag Bishr doon jiite ci kaw min bar bi ah Umaara ibn Ruwayba saxaaba bi radiyallahu anhu daal di koy gis lan la Bishr doon def alal minbar yi ci kaw min bar bi àjjuma muy jiite di di xutba bay ba agsi ci ñaan rafi'an yadayhi yëkkati loxoom yi di ñaan waaw taxaw ci kaw min bar bi xutba ba pare di ñaan yëkkati loxo waaw tàllal loxo yi di ñaan bi ko bi ko bi ko Umar ibn Ruwayba radiyallahu anhu gisee mu ne qabbaha Allahu haatayni al-yadayni laqad ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha wa ashara bi isbi'ihi bi isba'ihi al-musabbiha léegi <laughs> bi mu gisee Bishr ibn Marwan di yëkkati loxo yi di di di loxo yi di ñaan tàllal loxo yi di ñaan ci kaw minbar bi te mooy imaam bi doon xutba mu gis mu ne mais qabbaha Allahu hataynil yadayni yal na yàlla toskareel ñaari loxo yii rek waaw mooy daa ñaan ci kawam ci le fait kii lii mu def comme tabbat yadaa waaw comme loolu ndax lan lan moo tax mu ñaanal ko ndax wute gi nga ñaan yàlla ci kawam mooy wute gi mu wuteeg sunnaay yonent mi alayhi salaatu salaam nga ne ma ah, yow sànq yaa fi ne sànq ba léegi xadiis yi fi indi yépp ma ay yëkkati loxo ci ñaan kii gis lii naan tabban kii qabbahallahu nga naan ko waaw li tax mu wax ko di ko ñaan dafa wuteeg sunnaay yonent mi alayhi salaatu salaam yow waxoo sànq sunnaay yonent mi alayhi salaatu salaam moo loxo ci ñaan la déet tee nga maa bañ a déglu nga bu baax li ma wax est dama ne la cosaan bi mooy te loolu mooy sunnaa yonent mi alei satu salaam mooy yëgati loxo ci ñaan ba mu des excepté ba mu des bërëb yi nga xam ne yonent mi alei satu salaam dafa ñaan yëgatiwul loxo yi def leneen loolu mooy exception bi mooy du du juudal règle bi comme ñu ko ñene ñenn ñi di defee mooy ne kon li ñuy def dañuy recenser comme l'imam al-Bukhari yoon doon doon dàq léegi ne képp ku woote loolu kooku xalata xalatan faahisha kooku dafa juum juumte gu rëy rëy mooy mooy mooy wëlbati googu googu lañ la wax mooy le fait yow nga ne léegi kon fu fu fu mu rot ci sunna foofu la ñuy yëkkati loxo fu mu rotul kenn du fa yëkkati loxo ba ku ko def ñu la yow waroo fa yëkkati loxo loolu la la imaam al-Bukhari rahmatullahi ak ñoom ñii ñëpp ah ñoom imaam an-Nawawi yooyu loolu tax ñu di ko ñoom imaam al na ibn Hajar rahmatullahi alayhim pour wax la ne mbir mi nag du loolu mbir mi mooy dafa yonent ma ne satsam bërëb yi mu yëkkati loxo di ñaan dafa baree baree bari kon loolu dañuy xam ne mooy cosaan ci ñaan yëkkati loxoom te li gën a kii mooy wa zakara hadith sayna Abu Hurayra inda Muslim wa imam Muslim rahmatullahi alayhi wa zakara rajula ash'atha aghbara ha yaqulu ya ya rab ya rab ya mooy mu yëkkati loxo yi waaw yamuddu yadayhi ya rab ya rab wa mad'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu li dhalik mooy de fait ñaan général mu wax ne yëkkati loxo waaw waa waaye poussière woon tukki poussière pënd yëkkati loxo yi di ñaan kon loolu mooy général ci ñaan mooy yëkkati loxo léegi nag fépp foo xam ne dañoo gis yonent ma saa saa ñaan fa te yëkkatiwul loxo loolu mooy exception yi bu loolu amul mooy dañ koy dañuy yëkkati loxo ci lépp voilà c'est ça mbir mi foofu la kon yow foo pas m'agresser li ma la wax mooy que ne mbir mi mooy fu yonent ma saa salaam ñaane deful loolu. ñu gis mu def leneen bu boobaa loola la ñuy def mais burul ne gisuñ mu def yeneen bërëb yi nga xam ne solowuñ ci moom ba muy ñaan yi la defoon loolu mooy bërëb yooyu dañuy yëkkati loxo ci ñaan voilà léegi kon est-ce que léegi leer na kon kii bu nee buñ la nee li tax mu ne xabaxa llahu haataynil yadayni li tax mu ñaanal koñ waaye su boo xun ma la ñaari loxo yi rek mooy ñaan yàlla ci kawam mooy le fait que mu wuteeg sunnaay yonent mi alayhi salaatu salaam ndax lan moo tax mu andi gis nga waroom xam-xam doo ñëw rek de lii nii baaxul te doo andi dalil bi ndax boo ko andiwul am na ñoo xam ne boo leen nee baaxul kese doy na leen am na ñoo xam ne nag baaxul kese doyu leen il faut nga indi fan nga ko teg te loolu daa war a nekk li nga xam ne mooy cosaan ci boroom xam-xam mooy nekk li nga xam ne mooy habitude muy indi dalil ci fi nga xam ne mooy waxu yonent bi alayhi salaatu salaam mooy waxu alquran voilà mu ne xoolal lan moo tax kon saxaaba bi radiyallahu anhu bi Umar ibn Ruwayba ñemee wax lii li ñaan yàlla koo xam ne ab gouverneur la am mu ne ndax laqad ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam maa yaziidu an yaquula bi yadihi hakada wa ashaara bi isba'ihi al ah nee na ndax man laqad ra'aytu dëgg-dëgg man Umaara gis naa yonent mi aleyhi salaam mooy ci minbar bi muy muy muy xutba ba agsi ci ñaan fin bi di ñaan gis naa ko ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam maa yazidu ala an yaqul yokkul mu def yaqul fii du mu wax de mooy def buñ nee qaala bi yadihi mooy def def lay wan mu def lan bi yadihi ci loxoom nii wa ashaara lan la def hakaza nii loolu mooy lan mu ne wa ashaara bi isba'ihi al musabbiha mooy bi muy sàbbaale baaraam bi ngay sàbbaale booy julli bi ngay sàbbaale boo toogee di taaya boobu rek la yëkkati yëkkati ko ci asamaan si di ñaan waaw noonu rek la yëkkati di ñaan bi muy ñaan loolu parce que loolu mooy na ci ci ci ki nga xam ne mooy xutba loolu mooy sunna mooy moo tax xutbakat boo gis mu taxaw ci kaw minbar bi di di ñaan mooy kooku dese naa xam sunna parce que <laughs> parce lii mooy sunna si même bu dee ne am na ci fuqaha yu ñoo xam ne dañ naan non lool mën naa nekk parce que Yonent mi sallallahu alayhi wasallam def na ko comme l'imam an-Nawawi wax rahmatullah alayhi euh, ci sarxul minhaj sarx saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj yi moom temps yi moom dañu nekk ci imaamu an-Nawawi wallahi nekk nañ ci ku a nekk <laughs> Allah di entre al minhaj ak lan al majmua <laughs> euh, al bon al al al al al azkar tudduñu ko yenn xadiis yaa nga fa mais bon yi tudd fii doy na waaw indiwuñu ko quoi xa xoola imaam an mu ne fii bi muy sarah xadiis bi ci lu gàtt la dem waxoon naa la moom moom moom sarah sayu muslim bi moom vraiment ay annotation la mu ne fii anna sunnata an laa al yada fil xutbati wa huwa qawlu Malik wa asxaabuna wa ghayruhum rahmatullah alayhi mu ne xadiis bii nii bu Seydina Umar ibn Ruwayba bi radiyallahu anhu dañ ciy jànge que ne sunna kon ci ki nga xam ne mooy kiy xutba toog ci taxaw ci minbar bi mooy an laa yarfa al yada fil xutba mooy li ñuy xamee ñaan cosaan bi mooy di yëkkati loxo di ñaan bu dee nag ci xutba kenn bu ci yëkkati loxo mooy ki nga xam ne mooy imaam bi bu nekkee ci kaw minbar bi du yëkkati ay loxoom di ñaan voilà pourquoi parce que yonent bi alei salaatu salaam mi nga xam ne moom la roy foofu lii lañ ko gis mu def mooy baaraam bi la yëkkati bi muy sàbbaale moom la yëkkati ci kaw di ñaan voilà mu ne te lii nag kënee lii na mooy kii kii nga xam ne mooy jiite di xutba kii xutba du du yëkkati li nga xam ne mooy baaraam bo kii xutba mais pas kii parce que am na benn masala ngeen may ma mooy est-ce que euh, nit àjjuma mën naa jot benn waaye xutba ba pare mais moom jiitewul keneen a jiite dañ naan lool moom du sunna loolu du sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam du sunnaay saxaaba yi radiyallahu anhu ki doon xutba mooy julli sauf que léegi nag mu des question bi ci tegu aca aca aca tontu léegi léegi kon mooy du gaay julli gaay du baax nan la non julli ji dina baax insha allah julli ji dina baax mais sauf que mooy ni ko defe noonu comme ñu ne waa ji bon imaam bi mënula xutba <laughs> pour x x raison <laughs> ñu ne non bi mënula xutba ah. léegi dañuy ut koo xam ne moom xatib la waaw koo xam ne moom vraiment c'est un moom xam na règle xutba yi man na discours def discours wax nit ñi def benn sermon kook man na ko ñu ne ay ci kon léegi waa ji def mu ne nga ne kon bon ñu ne kon ni ñuy def bon yow imaam comme que mënoo xutba léegi waa ji mooy xutba après yow nga jiite léegi waa ji xutba ba wàcc in uri illa al islah ma sada'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib pare waaw ñaanal gaa yi ba pare après mu wàcc imaam bi dem taxaw jiite mooy loolu moom du sunnaa yonent mi alayhi salaatu salaam mais nag du ñu àgg ci ni julli gaa yi baaxul parce que xutba xutba bi am na te julli ji am na mooy manuñ ne lii gaa yi julli wuñu mooy jiite na leen julli na leen julli nañu julli gi wér na mais loolu nag du na mooy bu ko kenn def nag naan bon yow comme que nee nga baax na daal saa yi waaw na man du dooy loolu du man maa baax na dafa baax <laughs> mooy ne julli ji lañ la wax yàqul mais kooku xaalafa sunna te nag laysa fi xilaafi sunnati xayr waaw wuteeg sunna moom yiw bi ci nekk mooy nag sauf que mu ngi mel ni yonent bi alayhi salaam di di doon doon doon doon doon jàppe ni mu doon jàppe ku jàppewul noonu mënuñu ne waa ji jàppam baaxul te mu raxas yi yi nga xam ne ñooy farata mais defewu ko ni ko yenenti ma ne saab-saab noonu defe mooy kooku moom xaalafa sunna li gën li gën a mat te lool mooy mooy li nga xam ne mooy ràññeeku jullit bu ne noonu war a def mooy xam yonenti ma ne saab-saab jaamu yàlla gone naka la ko doon defe ma koy defe noonu mais nag bu dee ne jàpp nag ah raxas na xar kanam gi yépp tooy na fi mu war a raxas yépp raxas na ko raxas na loxo yi jóge ca baaraamu loxo ya ba ci conc wi mu lépp tooy tamimul maa yi tooy na def na yooyu yépp masaa bopp bi yooyu raxas tànk yi kooku mënuñ ko ne yow sa jàpp baaxul mooy jàppam baax na waaye nag giloon naa façon win bi ni koy defee loolu moo tax dafa am solo voilà léegi kon moo tax kooku masala boobu dañ naan gars yi seen àjjuma baax na waaye nag lool bu ñu ko defati quoi waaw bu dee dalee na daloon benn bés wala mu nekk loo xam ne ñàkk pexe la bu dee ñàkk pexe moom loolu moom moom amul benn ngaañ mooy waa ji dafa xutba ba pare <coughs> mu am ngànt pour mën a jiite waaw par exemple mu am coup de xaw ma coup de fatigue après bi dafa pare rek bi muy bi muy wàcc rek daal di daanu noonu gaa yi jàppoo ko yóbbu lool duñ ne léegi àjjuma ji tas na non de kenn nay jiite te bu boobaa julli ji baax na wallahu taala alam imaam an-Nawawi kon rahmatullah alayhi mu ne ñun mu ne lii sunna mooy ne kon imaam bi bu nee ci kaw minbar bi du yëkkati ay loxo te loolu wa huwa qawlu Maalik mooy waxu imaamu daaril hijrati Maalik Anas al-Asbahi radiyallahu taala anhu eh imaam Maalik imaamu daaril hijra radiyallahu anhu boroom ngir bi wa asxaabuna mu ne mooy suñu ngir ñun waa shafi'iyya yi rahmatullah alayhi wa ghayruhum ak ñeneen ñu wuteeg ñoom mu ne waaye wa haka al qaadi an ba'd salaf mu ne kanta al qaadi Iyaad <laughs> al qaadi Iyaad bu doon omda bu doon kële la bidaayatul mujtahid bu ne qaala al qaadi mooy kat mooy boroom kër mooy boroom téere bi imaam Ibn Rushd <laughs> waaw al-Qaadi mais fii imaam an-Nawawi parce que imaam an-Nawawi sharah eh, sharah Sahih imaam Muslim bi dafa sukkandiku lu bari ci hadith ci sharahu imaam eh, eh, Qaadi Iyaad rahmatullah alayhi mu ne wa haka al-Qaadi kanta al-Qaadi Iyaad bi bu newoon Maroc waaw bu xabroo ma nga Maroc marocain la woon rahmatullah alayhi an ba'd salaf al-Maliki Euh, mu sol nee na moom nettali na ci lenn ci salaf yi salafu saalih radiyallahu anhu wa maaliki ak lenn ci maaliki yi ibaaxatu ko ne yëkkati loxo moom loolu dagan na la mooy imaam bi di jiite di ñëw bay ñaan ci minbar bi yëkkati ñaari loxo loolu moom mooy di di xutba di xutba pas di jiite di xutba yëkkati ñaari loxo ci kaw minbar bi buy ñaan loolu moom lu dagan la mel ni dañ leen lu tax ñoom fi ñu sukkandikoo li anna nabiyya ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne rafa'a yadayhi fi xutbatil jumaa hina istasqa waaw ñu ne parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen même bu dee Umaara wax na lële bien sûr loolu la gis mais lool moom li mu gis la wax moo tax mu ne qabbaha Allahu haataynil yadayni mais quand même <laughs> Bishr lim defit du loolu sunna la waaw ñu ne leen mais yéen lenn ci salaf yi wala ak ak lenn ci maalikee yi yéen ñu wax lii fu ngeen ko teg ñu ne mais ndax yonent ma lay saaf saaf bi yëkkati na loxoom ci kaw minbar bi ajjuma fekk te yaw xadis boobu wax nga ko fii mooy xadis Seydina Anas bi bi bi kaw kaw bi ñuy naan halakatil maashiya ay waay suñu jur ju yàqu na waaye waay waay jur ji jur yàqu na de yonent sallallahu alayhi wasallam mooy boobu noonu te mu ñaanal bi muy ñaan Seydina Anas du na ne dafa yëkkati loxo. te da doon xutba waaye ñu ñëw wax ak moom lool tamit ci lañuy xame ne am na masala masala masala xam nga kiy xutba amoo mooy bu bu imaam bi xutba kenn amul droit wax waaw même masul xasaa dañ koy tere mooy toog ci jàkka ji imaam bi xutba ngay ngay raay xeer yu ndaw yi ci ci suuf si nga toog di suuf si noonu di ko raay di ci teg sa loxo di raay noonu loolu nag dañ koo tere di ko laal loolu nag ci la kurus yi dugg ci la kurus yi dugg si parce que premièrement nga ne yow nag saa yi xaaral yow naka la fi kurus yi duggee ma ne la parce que dañoo niro Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi ñuy gis tarjamaam am na ci kër yonent bi ñoo xam ne bu ñu doon ci nu mu tudd ngay bay moo ne la woon bi yonent bi alayhi salaam demee ñëw fekk ko muy muy daf daf ko fa bàyyi muy muy muy sikkar ñëwaat fekkaat ko fa muy sikkar te ay xeer lañ doon si sikkar Seyna Abu Hurayra radiyallahu anhu dafa amoon ab saak boo xam ne ci la defaree xeer yu sew di ci sikkar def ko ci suufu lalam waaw kon bu dee ne xeer yooyu moom la yeneen tubaab yi sax sax ku laal ay xeer kooku faqat laxaa waaw te ku laxaa falaa jumaata la <laughs> an kan am na ñoo xam ne. Euh, ñoom bu ñuy tàmbale àjjuma euh, gis naa marocains yi dañ koy jàng am na benn mosquée moom doon kii lion yit kooku it da ko doon def noddukat boobu bala woon commencé xadiis boobu lu noonu la <laughs> waaw an abi zinaadi anil araj an hurayra radiyallahu ta'ala anhu waaw yi nga xam ne moo doon wax ci loolu képp ku fi laxaa yow amoo julli yow mooy ku ku ku ku laal xeel mooy gaay xam nga ku laal xeel yi ñëw di di xeer yeeg di fo ci xeer yi di leen cof ak yooyu yow faxat la quoi <laughs> mooy yow da nga nekk di sa sa sa façon fo mu ndaw moomu loolu loolu warul waaw waaw loolu te nag képp ku ko def nag falaa jumaata lahu kooku amul jumaa mais amul jumaa mooy lan hein mooy kon waa ji dañ mooy day julli jiwaat dañ naa ne non non déedéet moom kenn du ko mbugal parce que amoon na amoon na possible kenn du ko teg bàkkaaru amoon nga possibilité dem jumaa demoo loolu da koy wàcc julli ji def na ko mais mooy yool gu mat ga nga xam ne moom lañuy jële ci kër respecte mbir yi ci waru àjjumaak li mu war lépp yool ba bu mat boobu moom loolu la dul am falaa jumaata mooy du am jumaa bu witr boo xam ne bu mat la mais kenn du ko ne nag kon léegi dama julli tisbaar parce que yow laa jumaatalak voilà léegi kon mooy xam nga dañoo tere ko wax kon mooy masalaay kurus yi loolu la ñoom loolu lañ doon si kare ay xeer yonent ma saa saa nee na ku laal xeer yi faqat la nga kon kay ku yor kurus di koccu koccal imaam bi xutba yow faqat la waaw huwa faqat la nga waa jooju laqat la te waman la nga fa laa jumaatala moo yow sax ajjuma du mat moo tax yooyu bu imaam bi jëlee ñëwee course yéeg eh, eh, façon yooyu ñuy sikkare yu bees yooyu gaa yi kaj kaj kaj yépp ngay jël dugal sa poche waaw ne tekk di déglu imaam bi parce que malaaka yi agsi nañ ñu ngi foon ci buntu bi ba bu ku ñëw ñu enregistré la waaw mu ngo bu imaam bi ñëwee ñu ñu lem kayit yi toog di déglu xutba bi est-ce yi dañu fa nekk di préoccupé wu di continuer di bind non imaam bi buy dugg si ñuy lem kayit yi jeex na waaw man raaxa fi saati ula fa ka annama qarraba badan ba ni muy waxee nen waaw ku dem teel a dem ca àjjuma ji ca julliwaayu kooku mu ngi mel ni ku jël gëléem daal di koy loj saraxa ko ci yoonu yàlla ngir yàllaay kese waaw amul dara lu ca kook day mel moom waaye képp koo xam ne dafa ñëw ci deuxième heure bi fa kannama ba baqara comme ku rendi nag daal di koy saraxe ngir li wajhillahi ta'ala mukhlisa oh, sellal waaye ku ñëw ci beneen bi caption akran ainsi de suite dajaajaak après ba nen nee nag bu imaam bi duggee malaaka yi neewoon ci bunt yi dañuy tëj dañuy tëj kayit yi ñu doon enregistré toog di déglu xutba bi yow nag yow doo roy ci ñooñ ak yeneen ci wàllu saa mi ne fa man masal man masal xasa faqad laxa nga yor sa kurus ci kocc koccal loolu da koy teg voilà. voilà ñii nag mooy masala wax mooy euh, ki nga xam ne mooy ñi ñi jiite dañuy tere ñoom mooy dañuy noppi mooy euh, waa ji nekk ci wet gi manul di wax ak ki ci des waaw. moo tax ci xadiis boobu mu ne boo fi waxee sa mbokk ansit faqat laxa wax waaye ko ko wax loolu faqat laxaa waaw moom it dugg na ci laxaa ji te ku laxaa amoo juma mooy waa ji nekk sa wet sax di wax nga naan ko noppil non danga koy def signe wala nga xool ko xool boo xam ne dina xam ne mooy noppil ngeen ko wax mooy mu noppi mais doo taxaw naan ay saay déglul yow boo waxee faqat laxaa voilà waa jooju faqat laxaa léegi nag mooy loolu man da nekk mooy diggante ñoom ñuy wax mais kenn man naa laaj ci biir ñi ñiy déglu xutba bi ñiy julli si mën nañu laaj imaam bi dara voilà noonu nuñ koy xame mooy kaw kaw bi bi mu ñëwee taxaw ci bunt bi interpeller yonent bi alayhi salaam te mu ngi xutba yonent bi alayhi salaam bu doon ne loolu man na ko ne na ko waroo wax noppi voilà waaw te tamit bu dee ne imaam bi moo la interpellé tamit yow ci wala ci mbooloo mu interpellé kenn bu boobaa mën ngaa wax waaw kon Salim ibn Sulayk al-Ghatafani nan la def dafa ñëw dugg si nara toog yonent ma ne saab-saab ne ko julli nga ñaari rakk mu ne déedéet mu ne ko xóom farkan rakkatay ni jógal nga ji nga julli ñaari rakk kon moom tontu na mooy bu la imaam bi adressé parole na yow ngay wax ak moom mais yéen seen biir ngeen di wax loolu moo mën da ne moo tax kaw kaw bi ñëw léegi nag lenn ci maalikee yi nag hein ak lenn ci salaf yi ñoom dañ ne noo yëkkati loxo ci ñaan mën naa ne parce que yonent mi lay salaatu salaam xutba na àjjuma hein ab kaw kaw ñëw xadiisu Seydina Anas bu wér bi loolu tudd nga ko ah, sax xëy na non si waaye li ñëw wax yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko halakatil maashiya waay waay suñu jur ji yàqu na alku nañu suñu lépp yàqu na ndax décor bi mu yonent bi alayhi yëkkati loxoom di ñaan fan la newoon newu noon ci kaw minbar ñu ne waaye kon loolu mën naa nekk ma léegi kon Seydina Umaara ibn Ruwayba wax na dëgg loolu lu gis mais loolu tekkiwul ne loolu rek mën a nekk mën naa yëkkati loxoom baaraamam di ñaan mais mën naa tàllal loxoom di ñaan léegi nag imaam An-Nawawi mu ne <laughs> kanta wax bu njëkk yi mooy ñoom imaam Maalik ndax danoon wa qawlu Malik wa asxaabuna léegi wa ghayruhum léegi nag ñoom ñooñu ñépp nag ñu Shafi'i yeeg imam Malik Shafi'i yeeg ñeneen ñi ñu tontu ne bi wa ajaabal awwaluuna bi anna hadha ar-raf'a kaana li 'aaridin eh non c'est que yéen yëkkati bii nii bokku la kii yéen ñu ne ñu ne ñu ñu mujj wax nii non yéen xam ngeen ne loolu yëkkati boobu bokku la yëkkati bi ñuy yëkkati bee dafa am lu ko gaaraloon mooy xam nga keroog ñaan ndox taxul woon xutba bi jóg ñaan yàlla tawal mooy loolu lu lu leen gaaral la lu ko gaaral la moom sallallahu alayhi wasallam mooy danoon xutba di wax leneen kaw kaw bi taxaw jóge na li taxaw ci buntu bi daal dina halakatil mashiya ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax li muy wax ngir mu ñaanul leen taw bu ngir nangu loolu ngir ñaanal ko loolu rek la ñu ne lu mel parce que loolu lu ko gaaral la waaye mbir mi du ci cosaan warula demee noonu ndax loolu la def mooy Umaara ibnu ba def voilà léegi kon mooy imaam bi bu nee ci kaw minbar bi loolu lay def léegi nag am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne euh, ñoom dañ ne lii nii day wane kon que ne yow ñu ngi njëkkoon indi seen dalil bële paase dañ ne woon noo yëkkati loxo daal ci sisxaa kese lañ koy def ak yooyu. lii day dëgëral seen mazhab waaw que ne yi ñoo am dëgg parce que nent balay saar bi muy ñaan baaraam bi la léekat nit naan la mais yow lii yow benn xadis nga gis bii te wax nañ nga ña la wax ni dañ ne la ñoom mooy cosaan bi fo ba mu des foo xam ne yonent ma lay saar dañ ko faa gis muy ñaan te yëkkatiwul loxo yi mu def leneen voilà léegi nag Eh, <clears throat> moo na imaam at-Tabari imaam al-Hafiz di toxal ci moom mu ne bi mu nettalee moom eh, nettali bi muy xadiis bi imaam al-Buxaari soloowu ko mais imaam al-Hafiz bi muy koy tudd ci al-Fath mu ne eh, faqad xakal faqad xaka Tabari an ba'di salafi annahu axada bi zaahirihi wa qaala as-sunnatu anna ad-daa'i yushiiru bi usba'in waahidin wala bi isba'in waahidin waahidatin ah mu ne imaam at-Tabari de nettali na ci lenn ci salaf yi que ne jële ci mooy ci biti xadiis euh, bi imaam Muslim bi bu Umar ibn Ruwayba radiyallahu anhu këne kon lii day wane ne kon bu ñuy ñaan benn baaraam ngay joxoñ comme booy julli bi ngay tàllal di di ko bi ngay yëngal booy taay boobu ngay joxoñ ci kaw rek waaw loolu rek benn baaraam boobu noon ngay ñaane waaye loolu dañ ko loolu mu ne wa raddahu wa ruddahu wa raddahu bi annahu innama warada fi lxatibi xaala alxutba imam at-Tabari delloo wax jooj ne waaye wax jooju dañ koy delloo ndax lan mbir mi dafa rot ci ki nga xam ne mooy xutbakat bi kiy def xutba xaal xutbati jamono ji muy xutba waaw voilà mu ne kon wa huwa zaahirun fi siyaaqi alxadis fala maana liltamasuki bihi fi man'i raf'i alyadayni fi du'a ma'a thubuuti alaxbaari bi mashru'iyatiha waaw mu ne moom imaam alxaafiz ibn xajar ginnaaw bi mu toxalee lii mu ne wa huwa te li imaam at-Tabari wax nii dafa leer te imaam Umaaratu ibn Ru'ayba dafa leer dafa feeñ mooy li feeñ ci ni ñu nose xadiis bi ni mu tëddeen mooy dafa ñëw fekk ko ak ajeeg minbar bi la ne yëkkati baaraamam di ñaan di ñaan yëkkati loxoom mu ne qabbaha Allahu haatayni al-yadayni mu ne loolu dafa leer que ni loolu xadiis bi li muy wax mooy ku taxaw ci kuy ba taxaw ci kaw bar di yëkkati loxoom loolu nag moo dul sunna kon nag mu ne lii leer na que ni looloo taxoon muy wax kon nag falaa maanaa amul maanaa mooy amul sens li tamassuki ñuy moy bihi ci hadis bi fii ba man di ci tere raf'al yadayni fi du'a yëkkati loxo ci ñaan mooy lii du ta du du langaamukaayu kenn mooy dëgërul léegi nag am na benn affaire am na benn affaire benn masala boo xamante ne nii day poser nga ne ma quelle masala c'est quelle masala ma ne la eh, xam nga xam nga buñ la nee buñ la nee <laughs> parce loolu laaj la waaw mooy léegi c'est bon xam naa ne kon xutbakat bi moom moom du sunna mu mu taxaw di xutba di yëkkati loxo yi ci kaw waaw léegi léegi ñiy déglu nag ah ana ñiy déglu moom lan mooy ndayu ñuy déglu léegi ñiy déglu nag mu am ci boroom xam-xam yi ne <laughs> ah. ku mel ni boroom Tuhfatul Ahwadi imaam al Mubaarak Fuuri rahmatullah aleyhi eh, mu ne kon xadiis bi day day wal xadiisu yadullu ala karaahati raf'il yadayni ala al minbari xaala du'aa waaw xadiis bi kon day tegtal que ni yëkkati loxo ci kaw min bar booy ñaan day nekk loo xam ne kon lu ñu loo xam ne daal dañ koo sib mooy du ñu àgg nag banaan waaj c'est vrai que saxaaba wi lim wax mooy ñaan <laughs> moom noonu lu gis de mais saxaaba yi noonu lañ meloon de ah gis nga ñun li ñu fi nekk di naan ndax lii lu ñu siblaak ñoo ñoom moom bu ñu gisee yonent ma lay saa saam li mu def ku def lu wuteeg loolu moom moom ñu ñu deg ñu ñu ñu wàcc la moom te mooy ay ndax est lu ñu siblaak lu ñu kii laak lu lu lu ñu sopp laak fan la toll à conséquence ci loolu may def déedéet ñoom doonu ñoon def noonu de alors ah ñoom moom ñoom moom dañ doon dañ doon kii bu baax waaw gisee ku wuuteeg tarfatal ayni ñoom ñoo xamoon fal yahdari yu yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun azim azabun alim ñoom ñoo xam loolu dëgg-dëgg ñoo ko xam fal yahdar looloo tax say na fal yahdar na def attention qu'il fasse extrêmement attention qu'il fasse gaa yi nga xamante ne ni xaalifuuna an amri dañuy wuteeg sunnaay yonent mi aleyhi salaatu lan la lan la ñuy lan la ñuy courir yaa rabb nga xam ne moo leen nar dal ci loolu an tusibahum musiba musiba bu rëy dal nag gis nga bi gën a foofu mooy nga dem nag ba ñàkk ngëm yàlla parce que sunnaay yonent bi aleyhi boo leen commencé di doya dal ci di leen bàyyi day mujj ba mujj gis nga yi nga naan farata la noonu nga naan man moom luy farata rek dangay ngay mujj boo moytuwul yooyu ngay commencer yooyu ngay tàmbale tamit di doyadal ba boo yàggee noonu ngay continuer iblis di la yóbbaale ngay topp noonu ba dootoo desati dara ci gëm yàlla xar xabbatu xardal minal iman dootoo ko am wal iyaadu billah moo tax fitna boobu mooy fitna bi gën a garaaw mooy nga mujj nekk yéefar génn ci diine ndax bari looy mooy sunna yonent mi alayhi salaatu salaam kon fal yaxdari moo tax Seydina Siddiq radiyallahu anhu mu ne man <laughs> amul benn sunna bu may yëg buy bu may dikkee ci yonent mi alayhi salaam lu dul dinaa ko jëfe ndax ragal fitna dal ma allahu akbar loolu awwalu rajulin fi islam ba'da nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam doon waxa Seydina Siddiq man dama <laughs> benn saxaaba ñemewu loon lool yonent bi aleyhi salaatu salaam circonstance tel def na nii man ñëw def le contraire xalaatuñu ko mais loolu bokkul woon sax en fait mooy xam nga possibilité liñ naan ay <laughs> possibilité wu di ko xalaat kese ñoom loolu lañ amul waaw parce que gene boobu lañ dagg ci seen bopp bu yàgg ñun nag gis nga gene boobu noonu moom la ñuy dundal ay liñ koy nourrir ba moo tax gaa yi gis nga koor gii di jege gam na ñoo xam ne ba ñu yégee ne ndeke naafile taraawiix yi du farata lañ ko bax ndax dañu jàppoon ne farata la mooy imaginer loolu mais mel ni xam sunna moom léegi day mujj nekk loo xam ne ngir ma bako la naa xam sunna ngir dootuma ko def mais saxaaba yi radiyallahu moo tax kii wax wax ji ju tàng ji qabbahallahu haatayni al yadayni ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam man de gisuma yonente mi alayhi salaatu salaam man Umaara ibn mu def lu dul nii waaw yushiru bi asabaha waaw léegi nag kon wax ji ginnaaw gi nga ne ma léegi ñëwal ci affaire ma ne yi bu ko defee sax ma tëje ko mooy léegi ñi nga xam ne ñooy ma'mumun yi ñuy jiite comme que imaam bi moom yëkkatiwul loxo buy xutba lii sunna kon mooy baaraam bi lay yëkkati di ñaan mu waaw léegi ñi ñuy jiite moom mooy ñuy déglu taxaw mu jàkkaarloog ñoom ñoom moom buy ñaan lu ñuy def dañu yëkkati seen loxo loolu nag dafa am ci boroom xam-xam yi ñu ne comme komk comme que hein comme daal imaam bi yëkkati fii nii hein moom yoonaluñ ko muy yëkkati loxoom di ñaan kon nag ñi nga xam ne ñoom ñooy ñiy déglu ñoom itam duñ leen yoonal ñuy yëkkati seen loxo bu imaam bi ñaan waaw léegi ñu ne léegi kon ñoom lenn daal lañuy def mooy bu dee ne istisqa la nag dafa ñëw ci xutba comme li dal yonent ma lay saab saab ak kaw kaw bii mu dal benn imaam bu boobaale la nit ñi di door a mën a yëkkati seen loxo bu imaam bi yëkkatee loxo mu yëkkati seen loxo ndax ñoom moom lañuy roy loolu wax la waaye mooy lahu wax jooju it manuñu ne wax ji bon wax ji rien quoi teg leen fële parce que loolu affaire imaam bi la mooy mooy ne ki côté fiq ketu fiq la ñuy waxe de mooy wax boobu ci wàllu fiq wax la joo xam ne am na am na loo xam ne vraiment du loo xam ne lu ñu mën a nangu la waaw mais waaw ku wax loolu yow dangay am xolu mais si ah moom fan la laytaayam bi na ne comme que imam bi bañu ñu d'accord ne moom kon moom ba moom taxaw ci kaw minbar bi di tàllal loxo buy ñaan loolu du du du sunnaa yonent na lay saar saar kon nag ñi nga xam ne ñoom la war a jiite après dañ koo war a roy comme que yëkkatiwul loxo ay loxoom ñoom it waru ñoo lëkkati suñu seen loxo loolu ko wax loolu mënuñu ko ŋàññi tamit waaye insha allahu taala waaleykum salaam ah, insha allahu taala mooy yëkkati bi mën naa nekk parce que lan pourquoi te loolu insha allah euh, mooy li gën a lëng pourquoi mooy ne lii nii kii di wax euh, Seydina Umaara ibn Ruwayba radiyallahu anhu xatiib bi lay wax kii xutba la wax kii xutba la wax moom te àttee kiy xutba ak àttee ki nga xam ne ñoom ñooy déglu bu yemuñu xam nga sànq wax naa leen ne nit ki ñi ñi nga xam ne ñooy déglu par exemple ci àttee ajjuma yu bari bokk la wuñu ko ah mooy imaam bi moom man na di wax waaw man na wax ak kenn ci ñiy déglu hein mais kiy déglu mooy ñoom seen biir mënuñu wax par exemple ñoom seen biir. sauf ko bu dee am na loo xam ne imaam bi wax na ko bu xaw a lënt wala boog comme masala yu mel nii moom man na laaj loolu man na ne mais seen biir mooy mooy liberté bi imaam bi am ci loolu ndax moom boo war a di wax ñeneen ñu noppi alors que acte bii nii kii li mu wax mooy ne dane yonent gisuma yonent ma la sa sa moom gi doon wax mooy kii xutba léegi nag ñi nga xam ne ñooy déglu ñoom day des ci cosaan bi imaam al Buxaari yi doon wax sànq mooy këne te yonent ma lay saabsaab fi ñu ko gis muy yëkkati loxoom bari na ci ñaan léegi nag nit ñi fii euh, comme que ñoom du mooy taxaw saxaaba bi radiyallahu anhu li mu li mu li mu ŋàññ mooy te gisul yonent ma lay saabsaab def ko mooy taxaw ci kaw minbar bi di yëkkati loxo di ñaan mais du du li que ne maamu ñi muy jiite ñooñu lay ŋàññ moo tax insha allah li gën dëgër mooy ne day des ci cosaan bi que ne kantaa ñoom mën nañu yëkkati seen loxo. waaw mën nañu yëkkati seen loxo ci ñaanu imaam bi euh, insha allahu taala wallahu taala